taala euh, euh, foofu nga xam ne ci euh, musnadu imam Seydina Muaz la foofu kon mu ne ci daabul iman wax nañ la mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy kan nan lañ la waxoon bo nan ngay jàpp turo kan mooy bàyyi yonent bi alayhi salaatu salaam nu mu tuddoon Abdallah Seydina Muhammad muy Abdallah ibn Muhammad moom noonu la tudd Abdallah ibn Muhammad mooy ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman ah al-Absiyu al-Wasitiyu ah, al-asli rahimahullahu ta'ala Abu Bakr mu gën a siiwee Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy borom ah, musnad bi ah eh, borom eh, musannaf musannaf Abu Bakr eh, ibn Abi Shayba voilà musannaf musannaf wa Abu Kurayb ak Abu Kurayb moom yàgg nañu ko Muhammad ibn al-Ala kutubu sëriñu borom kutubu sitta waaw ima sëriñam la ci imaamul Bukhari sëriñ la ci imaamul Muslim sëriñ la ci imaam Abu Dawud sëriñ la ci imaamul Tirmidhi sëriñ la ci imaamul Nasa'i sëriñ la ci al imaam Abu Dawud an Ibn Maaja waxoon naa la nag lool sëriñ boobu mooy ñu toog nii ñoom ñëpp mu jàngal leen loolu la ñuy wax de sinon waxuma la comme ni ma naan man nii de man moom taalibe imaam Maalik la waaye loolu man xam nga ne moos kenn du ko dégg jàpp ne man. fii mu ne imaamu Malik rahimahullahu taala daa nekk Medina toogoon jamono yam fi ne man nii ma nekk fa xam nga rek koy xalaatu lool waxu bopp fi façon sëriñ boobu sëriñ bii mooy ni ngay tooge nii di ma déglu ma toog nga toog ñu fekk waxuma sax déglu dég non ñu bokk jataay waaw moom sëriñ moom bokk na ci sëriñu euh, ba si boroom xam-xam yooyu yëpp Muhammad ibn Ala Abu Kurayb al-Hamadani al-Kufi moom it Eh, kon imaam muslim ci ñetti sëriñ la ko jëlee wa Ishaq ibn Ibrahim mu teg ci Ishaq ibn Ibrahim mooy al eh, ibn Makhlad ibn Ibrahim kii mooy moom moo gën a siiwee ci ibn Rahawiya ibn Rahawiya eh, mu àndandoo imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi jami'an ñoom ñetti ñii ñëpp sama ñetti sëriñ ponkal yu mag yi yëpp ñoom ñëpp an Waki' ñu jëlee ko ci Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih al-Kufi al asbahaniyu an-naysaburiyu al-a'war <laughs> ah, al-kufi ar-ru'asi al-kufi moom Seydina Waki' ah, <laughs> ibn al-Jarrah Kufa la dëkkoon <laughs> xaafis bu mag bi de mooy xaafidu Asbahan ha mooy borom xam-xam eh, eh, Asbahan ak Naysabur al ah, di nga dégg imaam Muslim an-Naysaburi ah Waki' mi nag moo ko jiitu ah moom sëriñu sëy sëriñam lañ moom Seydina Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ah, al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala imaam Muslim ne Abu Bakr kanta sama sëriñ bi ma njëkk a tudd di Abu Bakr ibn Abi Shayba moom daan ne haddathana Waki' moom Abu Shayba al amaanatul ilmiya ah kuulu ci ci wàllu xam-xam ak ndiinkaane qaala haddathana mu ne moom na muy Waki' mi ñu la wax léegi mu kanta mu ne Zakariya wala moo jëla ko ci Zakariya ibn Ishaq moom lañ gisoon sànq ci euh, riwaa imaamul Buxaari rahmatullah alayhi qaala haddathanii Yahya ibn Abdillah ibn Sayfi moom i gis nañ ko sànq abi Ma'bad moom i gis nañ ko mawla ibn Abbaas mawla ibn Abbaas an ibn Abbaas mu jëla ko ci mawla ibn an Mu'aaz ibn Jabal fii mu ne ibn Abbaas radiyallahu anhu mu jëla ko Sayyidina Mu'aaz lii lañ la doon wax sànq est ce que hadis bi ci musnad imaamu euh, Muaaz wala ci imaam Ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne qaala Abu Bakr anda sama sëriñ Abu Bakr ba léegi neen rubbama qaala Waki' léeg-léeg mu ne woon Waki' an Ibn Abbaas anna Muaazan léeg-léeg nag Waki' doon wax ne léeg-léeg hadis bi mu ne léeg-léeg doonul woon wax ne Seydina Ibn Abbaas mu jëlee Seydina Muaaz doon wax rek ne. léeg-léeg mu ne ah, an ibn abbas mu jële ci ibn abbas anna Mu'aaz mu ne tali ne Mu'aaz bu boobaa loolu lay dekk ci musnadu kan imam ibn abbas loolu waxoon nañ ci sànq mu ne qaala mu ne nee na ah, ah, euh, anna Mu'aaz ibn abbas mu ne qaala fii nag bu dee mooy an Mu'aaz sayyidina ibn abbas jële an Mu'aaz ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala innaka tahdi qawman min ahli kitab min ahli kitab lii mooy version bi moom laal imaamul an-Nawawi daal di indi fii ci téere bi ci Riyadou Salihine moo tax bu dee ci Riyadou Salihine mu mu indi lool ci musnadu moo Seydina Muaz ibn Jabal alayhi ridwanullah ci moom la nekk ah mu wax li nga xam ne moom lañ gis sànq hadis bi wallahu taala alam kon taxrij baa noonu kon xam nañ ne fan la. ko yónni woon mooy yaman te ibnu abbas radiyallahu taala anhu wa ardaahu leeral na ko ci riwaay yi nga xam ne moom lañ tudd léegi mu ne foofu bi nga xamante ne lamma qaala qaala mu ne natti way saa saam rasulullah sallallahu alayhi wasallam li mu'aad ibn jabal hiina ba'athahu ila al-yamani ñu ngi ko ne yaman kon baax na kon nag ñu jàll mu ne kon ha nañu jàll nag insha allahu taala kon taxrij baa googu mooy kon gis nañ xadiis bi mu ne eh, dinañ waxaale ci biir yenn yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen yi nga xamante ne nii day leeral yi yeneen yoo xam ne sax saxaaba yi radiyallahu leneen ci ay saxaaba ñoom ñoo ko solo jële ko ci rasulillahi sallallahu alayhi wa di leeral yenn yi nga xamante ne nii xadiis bi daal na koy xam naa nag xadiis bi nag bu eh, bari ay jàngal la masha Allah xadiis la boo xam ne mënoon nañoo jëlal plus de trois heures waaye moos on va faire que euh, trente minutes yi ñu defe wala vingt cinq minutes ci kanam mu jeex même pas wala même pas waaye mënoon nañoo jël plus de trois heures tellement ak a bari ay njàngat ma sha Allah ndax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko quoi li nga xam ne nee na man utiitu jawaami'al jawaami'al dañ maa jox eh, lii nga xam ne ñoo boole kàddu yi mooy kaddu yi nga xam ne ñoo mëdd waaw moo tax kaddoom gu ndaw moom alayhi salaatu wassalaam ay géej la ci mën a bind ay dafaatir yu dul jeex lépp luy ay téere ay tomi tom du jeex te lañ ci xam yow bu du jeex te jeexaloo ko waaw kon nag insha allahu taala kon mu ne Seydina Muaaz mu ne yonent bi saa saam daf koo yónnee kon xam nañ fan la ca Yaman kon Yaman la kon yonent bi saa saam yónnee léegi bokkoon na ci li nga xam ne moom lañ laajoon mooy kañ la ko yónnee kon fan la ko yónnee xam nañ ko ndax imaamu eh, kii eh, leeral na ko imaamu Ibnu Abbaas yeneen riwaayaam yi radiyallahu ta'ala nekk sax imaamul Buxaari ak yeneen léegi nag kañ la yónnoon Seydina Muaaz ah li taxoon ma ne la Ibn Abbas li tax ñenn ñi ne musnadam la te tamit leer na ci yële moom danew rek bu yonent may saasam yu ne parce euh, mooy euh, bu ñu xamee kañ la ko yónnee am ñu ne euh, l'an dix la l'an mooy fukkeelu at mi ginnaaw ci gàddaayam bi moom ginnaaw gàddaayam bi moom yonent mi saa laata ajam bi ci la ko yónnee woon waaw te loolu al imaamul Buxaari tudd na ko ci. jeexitalu kitaabul maghazi ah te loolu mooy sax li mooy li dëgër waaw kene yenent waaye saa sa bi bi yónni Seydina Muaz radiyallahu anhu mooy la dix fukkeelu at mi ginnaaw gàddaayam bi sallallahu alayhi wa euh, laata muy euh, nekk koo xam ne day dem di aji hmm? am nag ñeneen ñu ne non mu ngi ko yónni la neuf bi mu jógee Tabuk ci la ko yónni loolu al imam moo ko solo waaw waaye taalibeem bi ci boppam di Ibn Sa'd nekkoon scripteur mooy ko doon bindal bi mu nettalee lii jële ko ci sëriñam bi al-Waaqidi moom dane finalement dane même loolu dane mais ci rabiul axir la quoi ci sanat ashre euh, muy l'an dix ci rabiul thani wala axir foofu la waaw am na nag ñoo xam ne dañu ne noo jamono ji yonent bi alei salaatu salaam ubbi Makka muy l'an huit ci lañ ko yónni waaye loolu moom euh, amaana du lu gën a dëgër yi insha allahu la ndax lan parce que Seydina Muaz ñépp d'accord nañu ko ne Seydina Muaz bi yonent bi saa saa bi génn àddina fekk ko Medina mu fekkoon ci mission boobu yonent bi saa saa yónni woon ko euh, te mu nekk fi nga xamante ne nii mooy euh, Yaman euh, l'an huit l'an huit bi muy ubbi Makka mais Tabuk am na fi après. Tabuk am na fi te Sayyidina Mu'adh radiyallahu anhu fekk na Tabuk kon ñi naan ay la huit la woon loolu dëgëru loolu moom c'est beneen wax bi ne la neuf ginnaaw bi ñu jógee Tabuk dese naa dëgër voilà imaamul Waaqidi moo ko wax te ma'ruf te taalibeem bi bi ko jëlee ci boom sax di taalibeem bi ko doon bindal al imaam Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri dëgërul loolu moom da ne eh, eh, la ci Rabiul Aaxir ci la xewe kon daal li gën a dëgër mooy de toute façon la dix la voilà. ci la ko yónnee woon te Seydina Muaz fa la nekk ban yonent bi sallallahu alayhi wasallam di génne àddina am na yeneen yoo xam ne defoon nañ tarjama Seydina Muaz ci siira bi yoo xam ne leeraloon nañ bu baax keroog gi muy dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko di ko gunge muy génn Medina di dem Yaman eh, wax yu am solo ndénkaane yam ko fa dénk eh, te bokkoon na ci amaana sax boo ñëwaat fii doo fa fekk lu dul sama xabru Seydina Muaz di jooy mu ne ko bul jooy waaw man maay parandooy way ngëm yàlla yi fu ñu mën da nekk waaw ñu mën da ak yu mel noonu dalal xelam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónn ak euh, euh, hadith sayna Abu Dawud boobu euh, rahmatullah alayhi même bu dee ne ci càllal càllale maa am na problème waaye loolu boroom xam-xam yi d'accord nañ ci te tamit dañ koy jëfe mooy bi mu koy laaj naan ko ci lan ngay àtte nit ñi waaw yow Mu'aaz boo demee ci ñoom lan nga leen di àtte mu ne ci téere mu ne yonent bi sallallahu ci téere bi yàlla bi mu ne ko bu dee la la xew xew-xew ba am da koo seet ci téere bi yàlla bi gisoo ko mu ko ci sunnaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa sunna laay xool mu ne bu dee danga koo xool sama sunna gisoo ko ma ne mu ne bu boobaa ajtahidu ala ra'yi wala alu bu boobaa ma daal di def ijtihaad mooy li ma xam ci alquran ak sa sunna yow yonente bi saa salaam ci loolu laay jël fexe ko méngale li li xew-xew bu bees bi nan laa koy mën a delloowe ci sa alquranu borom ak sa sunna yow yonente bi saa salaam yonente bi saa salaam dóor dënnam ne alhamdulillah sant naa yàlla mi nga xam ne moom moo dëppale ndaw ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa ci li nga xam ne moom la ndaw yàlla bi de bëggoon te mooy na mën a mën kon euh, Seydina Muaz euh, loolu mooy kon niñ ko yónni Yaman te nag mu ngi ne ko nag kon nag mu ne baatani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw gi mu ne loolu yi dañ ciy jàng ne ki nga xamante ne ni mooy boroom xam-xam bi wala moo jiite détachement da koo war a xam c'est-à-dire mooy bu dee yoo xam ne yëpp manu koo def loolu moom moom la yàlla def yàlla defalul benn mbindeef boo xam ne lépp mën na koo def ci jëmmañ jëmmam kese déedéet yonent bay saa saa mi gën a mag ñëpp gën a xam yàlla ñëpp ne la ragal yàlla yëpp di tegtal nit ñi nekk buntub yàlla bi moom ci boppam am na yoo xam ne du moo ko doon defal boppam waaw borom bi ci boppam moo dagg ci mission wam daal di koy ràng xeetam lenn ci xeetam mooy boroom xam-xam ya rahmatullah alayhim ñu taxawu lañ doon taxawee waaw mooy nit ki tamit boo yoree ak daara war nga cee mën a former ñoo xam ne yow li ngay def ñoom man nañoo dem feneen def ko <laughs> ne yonent nay saasam bu dul woon ne formé na Seydina Muaz formation ba baaxu ba dese woon naa man Seydina Muaz nan la koy yónnee du ko yónnee waaw mooy euh, bu dee da yor daara joo xam ne yow gaay gaay ngi fi waaw yow quinze ans vingt ans deux ans cinq ans te <laughs> manoo cee yabal kenn ndax wóolu woo ci kenn mooy seetal sa bopp <laughs> waaw lu bari nag gars yi ñoom dañuy seet élèves yi kese naan élèves yi ah jàngatuñ talatuñ ñu njàng réseaux sociaux yi kese koo ci gis mu ngi TikTok di WhatsApp di Snapchat di Instagram di nangam ak nangam ak a jë ak a fo mais yow mi jàngale yow foog ngay xool sa bopp ah est-ce yow affaire bi c'est pas une responsabilité partagée est li tax mbir mi doxul est-ce que rek tout le temps dañ naan élèves yi la quoi ah, mais les élèves ils n'apprennent pas ah, alors qu'est-ce qu'ils veulent les résultats ne peuvent être que catastrophiques au bac ma ne au BFM ak nangam ak nangam au CFEE ak nangam nangam na la saay loolu lépp c'est beau mais yow itam del remettre en cause sa bopp del xool lan moo tax élèves yi quand boo yoree ñetti classe at moo xam ne yow ñaari classe rek bu la lool dalee war ngaa remettre sa bopp en cause benn kese ëpp na <laughs> yorum at at ñëpp nga jàngal koy élèves ñu ñëw dem examen ñëpp presque ñëpp cartouché <laughs> cinquante élèves nga yor wala vingt élèves gaa yi dem examen cinq a ci jàll quinze yëpp échoué kenn amu ci la moyenne ñëpp war a defaat bu dee troisième troisième bu dee sixième sixième bu dee léegi nga bëgg ne lépp rek ci ñoom la quoi mais yow yow tamit miy jàngale war ngaa seet sa bopp est-ce que mën ngaa jàngale est-ce que li ngay jàngale pourquoi euh, le Coran ne passe pas pourquoi sa message du jàll loolu it war nga koo xool waaw <laughs> te mu boobaa bu doon réew mu jaar yoon la ak tamit euh, euh, ay jullit ñoo xam ne ñu jaar yoon lañ mbir mi mënula jóge ci incompétence yu jàngalekat bi parce que amul woon droit ba mu incompétent amul woon droit yorub classe wala muy jàngale. te digganteem ak boroomam a tax du ko def du ne rek am na métier la moo xam ne waaye ça paye bien voilà ci fonction publique bi man daal naa nekk fonctionnaire di laal loola ak loola déedéet kooku mooy julliteem des na waaw parce que ragalul yàlla ci ay jëfam ak ay waxam ak nekkam ay ay xaalam mais bu ragalee yàlla lépp loo xam ne manu ko ku ko nar a jox moom ci boppam du ko laaj waaye buñ ko ko naree jox dina xamal nit ñi ne du ko jël parce que aw comme li ñoo imam Malik sànkom dañ na ko am nga habilitation man ngaa koo def mais ki ko manul yaa gën a xam sa bopp nit ñi laa wax waaw kon lii dañ ciy jànge yonent bay sa sam yi mu doon def di yónni ay saxaabaam ñuy dem di dugal l'islam feneen te tamit baatani rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent yónni na ma loolu dañ ciy jànge ne xabarul ahad dañ koy nangu xabarul ahad parce que muhaddisuna yi dañ ci am euh, wax ak usul yu ne ñëpp dañuy traité affaire boobu mooy xabaar boo xam ne kenn na ko indi waaw mooy kenn na ko indi wala ñaar mooy nettali boo xam ne jële ko ci yeneen tubaab yi saa boo xam ne ci wàllu sariya kenn na nettali xadiis bi wala ñaari nit wala benn nit waaye mais loolu est ko dañ koy jëfe loolu dañ ciy jàng ci xadiis bii ne ah kay waaw ñenn ñi nag am na ñoo xam ne dañuy xaw a def benn njuumte ci le naan Maliki yi par exemple ak Hanafi yi dañ koy bañ mais loolu du ci luñ joyal daa am ci ay condition yoo xamante ne bu mooy bu bu bu jàmmaarloo xabaru ahad bu jàmmaarloo loo xam ne dañoo jàpp ne moo ko gën parce que ña ko soroo mutawaatir la wala nassu alquran la que ne xabaru ahad noonu wala bu nekk loo xam ne dafa wuteeg bu dee Maliki yi bu dee Hanafi yi ñooy lay wax lool <laughs> <laughs> waaw xabaru ahad yoo xam ne dafa ñëw. contradictoire wala jàmmarloo yoo xamante ne nii alquran la te alquran ñépp xam nañ ne mutawaatir la lan mooy mutawaatir ah haddu tawaaturi mooy ni ñuy tekkee mooy boo xam ne xam boo xam ne wala nettali boo xam ne mbooloo mu bare ko jële ci mbooloo mu bare imaamu Suyuti nee na moom jàpp naa ne mooy li nga xam ne moo ci dina a diggu dóomu dix personnes yoo xam ne daje wu ñu waxtaanuñu seen biir ak yooyu jële ko ci kenn kooku ñuy tool noonu ci wala ëpp ko jële ko ci ñenn ñuy dem ba génération yu bari noonu comme alxuraan noonu lañ ko amee mbooloo mu bari bari ñoo ko soloo jële ko ci yonent bi saasaam saxaaba yi ñooñu seen daal yu bari naka noonu ba ñu ñuy accès fi ñu loolu amul doute que ne lii ci yonent bi saasaam lii ci borom bi la jóge ñu ne texte bu mel noonu boo xam ne alxuraan la ne wala sax hadith boo xam ne mu mutawaatir la kon man kadaba alayya muta'ammidan xam nga loolu mutawaatir la yonent bi saasaam ne képp koo xam ne daf maa naraw daf maa kàccal waxal ma loo xam ne du dëgg te moo ko tey kooku na préparer chaise ba muy installé wu biir safara waaw beneen bi mu ne fal yële ji naat na duggi safara ba pare ku ñëw taxaw ne yonent bay saasaam nee na te yonent bay saasaam na yow moom mën ngaa dem nga duggi safara waaw ndax kenn du waxal yonent bay saasaam lu amul wala ngay gént naa di fenn ci say gént di wax lu amul naan gént nga yonent bay saasaam alors que waxoo dëgg mooy yaa ngi waxal yonent bi saa saa bu du dëgg te nee na ku ma waxal lu du dëgg yow demal dugg safara te xam ne li nga dugg safara waaw waaw Allah te waa ju mel noonu même bu nee tuub na digganteem ak boroomam la mais lépp lu mu nettalee ci wàllu xadiis kenn dootu ko nangu kenn dootu ko nangu waaw comme ni ñoom al imaamu Ahmad ñoom imaamu Sayrafi rahimahullah wax kenn dootu ko nangu xadiis jeex na moom il est moom man même bu dee tuub na la wax dañ naan ko loolu sa diggante sa borom la waaye kantaa fii ci waxu yorenti may saasaam yow moom xaw ma kat say wax ak ñàkk a wax a yem yoboo sax nga bañ a wax loo wax it kenn du ko dégg kenn du ko jàpp waaw kantaa ko al imam an-Nawawi dafa jàpp ne non non <laughs> ah, euh, lii lépp bañ na ko nan la ko imam Suyuti waxate <laughs> rahimahullah imam Nawawi non non non waa ji kay bu dee tuub na ba sellal digganteem ak boromam pourquoi pas yow yéeféer bi lim def moo gën a rëy la yéeféer bi mu doon waayu bu tuubee jeex na moo tax ñu ne jullit boo xam ne dëgg la def na kabira waxal na yonent way sala lu dëgg mais tuub na diggante tuub gu sell lu tax ñu ne dootuñ ko nangu waaye daal li gën a sàmm mooy li al imaamu ahmad ak ñoom al imaamu sayrafi ak waa jumhurul ulama rahmatullahi alayhi daal di wax daal rahmatullahi alayhim loolu mooy li gën a sàmm te mooy li gën a dëgër kenn du bàyyi xelu kon daal fii euh, euh, voilà kanta Maliki yi ñoom dañ naan xabaru ahad ñoom du du ne comme li ñenn ñi naan ñoom duñ ko jàpp du déedéet affaire bu du loolu bañ a jàpp mais dañ lay wax ne ñoom liñ naan amalu ahlil madina mooy jëfu waa Médina jëfu waa Médina voilà ëjëfu waa Médina tegtuwul da ngay dem Médina tey comme <laughs> naan naa dem xool waa Médina la ñuy jëfe aywa jëf ju wuteeg ñoom xaris bi ñoo wuteeg ñoom waxuñu la lool <laughs> waaw <laughs> Médina ban waa Médina la ñu mooy ba Imaamu Maalik fekke muy trois générations yi waaw nga xam ne boroom xam-xam yëpp d'accord nañu comme la imaamu ah euh, ah Shaykhul Islam Ibn Taymiyya alxarraani rahimahullahu taala alhanbali wax ne boroom xam-xam yi d'accord nañ ne Medina moom trois premières générations yi benn bid'a dugg bid'a duggul Medina loolu noonu Medina googu la ñuy wax nga xam ne boroom xam-xam al fuqaha sab'a ñi nga xam ne ci ñoom la imaamu Maalik tibb xam-xam ñooñu lañuy wax ah jamono jooju mooy ñoom bu ñu dëppoowee ci benn mbir benn masala wala dara lii lii lañ fekk daf Euh, léegi am benn hadith boo xam ne ay benn saxaaba ko solo di wax lu contraire ak loolu ñoom foofu lañ ne waaw du ñu ne waa ji hadith bi baaxul de mais daal li gën a dëgër la ñuy jël te li gën a dëgër moo tax imaamu Maalik doon imaam mbokkam Yahya kii imaam bu boroom xam-xam Misr euh, euh, daal di toxu daa <laughs> waay fàtte Euh, tur bi euh, ibnu Sa'd la ilaha illallah ibnu Sa'd ji rek tur ba jeex na waaye ibnu Sa'd waaw dina ñëw insha allahu taala ah xaritu imaamu Maalik la woon xaritu imaamu Maalik la woon rahimahullahu taala bokk na ci seen euh, correspondance yu am solo yu ñu doon bindante ay lettres yu ñu doon bindante ci wàllu lépp di wàllu xam-xam yooyu imaamu Maalik doon ko wax te doon ko doon ko leeral affaire boobu daal ndax day gis ci wàllu amalu ahlul madina yooyu ñu ci doon wax benn benn ci benn leer imaamu Maalik naan ko man de ma jële ci ñu bari sax ñu bari ñu jële ci ñu bari ñu jële ci saxaaba yu bari de ñu jële ci yonent bi saa saa loolu moom moo gën a wóor ñu ne kenn mu jële ci kenn mu jële ci kenn mu jële ci yonent bi saa saa loolu la mooy nekkul ne abaru ahad parce que loolu dañ koo dàq non dañu gis lu ko gën a loolu tarjeex la dañu gis lu ko gën a dëgër parce ne dëgg la parce que lu kenn indi lu mu wóor wóor ak njuumte mën na cee dugg waaw lu mu wóor wóor wóor mën naa juum nul n'est infaillible ku nekk mën a juum waaw alors que bu dee ñu bari lañu bari bari bari bari nga xam ne seenuk maasawoo ñoom ñi nekk ci loo xam ne erreur la day day nekk lu impossible te yonente way sa sam nee na la tajtami'u ummati ala dalala sama sama xeet du ñu dajaloo ci tànkute waaw te ñooñu nga xam ne borom xam-xam yi kàngam la ñoo nekkoon madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam nga xam ne ñoom seen jëf doxañu diine fan lañ ko jëlee imaamu Maalik moom nekkul woon taabi'in yi mooy du taalibi saxaaba mais ay sëriñam ñoo doon taalibi saxaaba yi radiyallahu anhu ah ñoom Naafi nga xam ne sëriñu ñoom euh, Ibnu Umar moo doon sëriñu mag ñoon ah ak ñoom euh, Rabi'a Rabi'atu Ra'y ak ñoon rahmatullah ak ñeneen ak ñeneen ah ñooñu ay ñoom ci euh, Abu Jaafar ah sëtu imam Seydina al-Husayn ibn Ali bi euh, Seydina Abu euh, Abu Talib Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ah Jaafar Sadiq boobu Jaafar pa baay ji Muhammad al-Baqir non Jaafar Sadiq ñooñu nga xam ne radiyallahu anhu ak borom xam-xamu ku ci al-fuqaha as-sab'a ah ñoom yaay eh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom eh, eh, ak sëriñam ñoom ak imaamu Zuhri rahmatullah alayhi nga xam na ñoom jële ci ay ñoom ay ay ay Ibn Musayyib ak façon tàngam yooyu newoon fa mooy ñoom li ñuy jëfe ci seen sëriñ yi saxaaba yu bari yi newoon sax Madina lañ ko jëlee ak te seen maam yi newoon foofu waa Ansaar ak waa Muhaajiruun yëpp ñooñu jëlee ko keneen ci saa saab nga jàpp ci loo xam ne ñoom ñépp a di dëppoo di ko def. est ce la wóor ngay jàpp rek ci koo xam ne même buñ ne saxaaba ba danga ma ko wax kooku am c'est susceptible juumte na mais loolu mooy ci cas yu mel noonu mais en général de toute façon diine ji lu bari hadith yu bari xaba xabaru ahad la te loolu même Hanafi yi ñuy wax sax ñoom dañ koy jëfe tamit euh, bu dee ne moo fi ne voilà léegi kon dañ ciy jànge baaxali parce que nentway sax sax moom la yoon yónni dëgg la da koo yónnee Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala mais ku nekk daa nekkoon ci benn iqlim benn région boo xam ne yow rek ka fa nekk kon mooy ba nga ñëwee di wax di jettali waxu yonent may saasaam yow kenn nga yonent may saasaam bu doon ne kenn du nangu euh, nettali benn nit konoon te kon du yónni benn nit dina jël mbooloo mu bari boole ko moom ne ko boo demee li nga wax ñooy tam nañ wax bu ko defee ñu xam ne ñii moom bari nañu wala mat nañ mu mutawaatir boo tax kon bu ne ba'athani rasulullah yi sallallahu alayhi wasallam dañ ciy jàng na lan xabaru ahad yi loo xamante ne nii lu ñu nangu uh, la uh, waaw <laughs> mu ne mu ne kon ba'athani rasulullah yi salla gis nga nii buñ ko naree jàppe nii duñu pare moo tax ma ne la affaire bi man na man na man man nañu jëlal trois heures de temps moo tax maa ngi doon wax très euh, euh, trente minutes yi ñu dese fii mu ne six minutes des trente minutes de jeex quoi te fii mu ne duggaguñ sax ci xadis bi baasa nii kese lañ wax kon daal mooy affaire bi daal mooy il faut kon daal fay on va accélérer waaw on va laisser certaines choses hein ba biir yenn mbir yi tey accéléré waaw këdd rek ci accélérateur bi waaye nag tey respecter les limitations de vitesse <laughs> waaw say Seydina Ibn <laughs> voilà masha Allah c'est bien ayatul kursi yu eh, da ngay déglu ñu pare dégg nga eh, Seydina al imam ibnu eh, Euh, xalifa bi Umar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan ñu doon xakam ki ki ki <laughs> ki jiit ci aj gi quoi comme ni aj gi dimanche lay tàmbali hmm? dimanche lay tàmbali insha allah <laughs> danoon wax naan ki raw eh, nekkul ki nga xam ne moom la eh, ki ki jiitu raw nekkul ci nga xam ne moom la jëlee moom gaaw ñu rëppatal gaaw àgg ca bërëb yu ay Muzdalifa ci Mina waaye mooy ci nga xamante ci raw <laughs> mooy ci yàlla nangul kooku mooy ci raw <laughs> waaw ci raw nekkul man sabaqa ba'ira waaye ci raw mooy ci borom bi daal di nangul kon yonent way saa sam doon as-sakinatu sakina loolu moo tax yooyu yëpp waxoon naa la ca siira ba bu ñu ko appliqué woon ci code de la route ñun jullit ñi soxlawuñu ñu ñuy dóoral ay phase yu bari di ñu yóbbu ko ot dinañ jàngi moom jaar ci auto école yi waaye kenn ñu dàq respecté code de la route waaye wallahi génnal Europe da génn fii ci mbeddu Lyon yi wala yooyu wala Vanvelin wala Bron wala yooyu Vénissieux wala Nice wala yooyu wala Paris nga xool jullit ñi ni ñuy dawale wala bi billah neew ma ñoom kese la waaye ñoom dañoo war a rek ay model ay model pour waaw kon mooy buñ nee nañ accéléré dañuy respecter li nga xam ne mooy la limitation des des des vitesses kon mhm. kon loolu la ñu yem noonu kon bi ñu ñëw ñu dugg ci hadith masha Allah voilà c'est bon léegi pare nañ sax boo ko nga àggale ah. maryamu Aïcha nga àggale sa sa ayatul kursi kon xam naa dañuy yem ni insha allah bii di ñëw ñu dugg kon ci hadis bi kon ñu ngi ci baax ba'athani rasulullah waxu na Muaz boobu insha allahu taala bii di ñëw nag nañ fexe mu jeexa ah lu ñu fexe muy jël ay deux heures de temps wala yooyu waaye wallahu a'lam wala nañ ne wallahu a'lam rek moom mooy def lu ko neex fa ya insha allahu taala kon ñu yem noonu ñu ngi ci hadis bi nga xam ne